farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fi al-baab al-awwal fi al-xalq fi tatimma fa xaytumaa tucaahid al-jaliila fi diinihi faltaxdar at-tabdiila id kullu maa faraqtahu talqaa badal minhu siwaa xaaliqika al-mulil amal kon sëriñ bi ne fa haythuma tu'ahidil jalila fépp foo xamante ne nii kóllërante nga fa ak borom bi nga xam ne mooy boromuk tedd boromuk màggaay fii diini yi ci diineen ji lépp loo joxe kóllëreem te mooy dinaa la topp ah dinañ nekk ci sa diine jii waxul woon alastu bi rabbiku moom déet ñu ne waawaw waxuñu woon balaa ñun ah kay ndax nekkuma seen borom ñu ne waaw rawatina pacte yi nga xam ne moom nga jël ngir dimbali lislaam ngir necc mu nañu wala tamutunna illaa wa antum muslimun gàllawaay bu leen faatu lu dul ne ba ngeen di faatu da di coow wooral nekk ñu wommatu ngir sama lislaam gi ba pare jëlëg moom ay kóllëre ci ay façon jaamu yàlla ku ko jël nag saa boo fi kóllërante ki nga xam ne mooy yàlla mu màgg mi fii diini yi ci diineem ji ah, fal tahzar tabdila nanga def attention nanga nga moytandiku lool loolu la nga wëllërante woon ak sa borom nga daal di koy soppi doxale neneen is ndax yëgal ne kulluma faaraqtahu talqa badalul minna lépp loo xam ne taqale ko nga moom man ngaa trouver lu ko remplacer waaw lépp lu jaam bi tàqale koo moom dangay gis nit koo xam ne day am jigéen boo xam ne day am jëkkër joo xam ne ni mu baaxe woon ci moom suñu boroom jël ko wala vice versa ak vice versa jëkkër joo xam ne mu amoon soxna soo xamal ni ne baaxe woon ci moom boroom bi jël ko ba mu jàpp ne xanaa kay day daanaka jour boobu la xelam di deñ ci sëy day jàpp ne moom de toute façon li des ci dundam nay jaamu yàlla ba génn àddina waaye boroom bi mën naa def mu gis koo xam ne waxuma la moo këree yem de waaye mën na koo raw gin koo sell gin koo baax moo xam jigéen la wala góor te loolu bari na lu koy xew loolu benn misaal la mënuñoo joxe misaal yëpp waaw mooy lépp loo xam ne tàqale ko nga ak moom rek man ngaa trouver lu ko remplacer si waa xaalixika ba mu des sa borom bi la bind moom moom manoo ko weccoog lenn te du kuy soppeeku ki nga xam ne al muuli aji méngu al amal li nga xamante ne mooy yaakaar yi mu ne kon fajtahidan waltaku zasdijaari amma alayhi anta fi latwaari min alradaili wa tuuli l amali waljamci walmanci maat takassuli mu ne kon fajtahidan waay waay yullil sa dayoog coono góorgóorlul wal takuta nga nekk yow cam si na ma dem ci sa borom zaz zaz dijaari koo xam ne aji jajj ngay doon tey mooy tëddaku amma ci li nga xam ne anta alayhi anta yaa ngi ci woon fil atwaari ci étape yi weesu woon ci dund waaw li weesu woon nga ne woon ci ta baaxul loolu góor góorlul te jajju génn ca yu baaxul yooyu la nga nekkoon ci étape yi weesu woon ci jamono ji minar radaa ili ci caay caay ci bàkkaar yu rëy yi wa tuulil ak tamit di bari ay mébét rek waaw di mébét rek loolu lépp gaawal nga jàjju ci jàll di ciy génn wal jame ak dajale alal ju dul jeex te yàlla taxut ngir puukarewanteeg ngir njëkkalanteeg loolu génn ci wal man'i ak alal ja nga dajale di ko xañ jaam ñi ña ci am xaq xaq nga leen koy xañ waaw ma takasuli ak di tàyyel tàyyel lu ci jaamu yàlla façon yi yépp nga new woon ci jamono yi weesu woon génn ci nga nekk koo xam ne dañ ciy jàng waaw mu ne wax fadta na nga wattu de wattul te préserver jawaari xaka sa cër yii sa membre yi la sa boroom jox say loxo say tànk sa làmmeñ say bët yooyu yépp sa pëy ah na ko wattu de xaytu taqsidu foo mën a jublu rek am kulli ma nahaaka na ci ko tere wattu ko ci lépp loo xam ne aaya na la ko tere na la ko anhu as-samadu borom bi nga xam ne moom la ñépp aajowoo mu ne waddum ala nadari wa daawihi watubli xawfi rabbika mu ne sax ala nadari aybi del sax di xool sa ëy bi bopp na la doy sëkk wa daawihi fexeel utal ko lu ko faj utal koy médicament seetil ko docteur waaw te docteur bi kiy fajaate mooy alquran fii shifaa'un linnaas wa fi sudur mooy faj li nekk ci xol yi te ak paj la ngir nit ñi yow nag nala say góom say taab doy nga nekk fi di xool picc jàmbur kon nag saxal waaw ala nadari aybi nafsika di xool te yittewoo li nga xamante ne nii mooy sa ayibi bopp wa daawihi te na nga ko faj wa tub te na nga gaaw di dellu saa soo toll fooy tàmbaleeg milieu baag ci digg baag jeexital ba yëpp del dellu tey tuub li xaw fi rabbika di dellu ci sa borom ndax ragal gi ngay ragal sa borom tabaaraka wa mu ne wadum ala zdiyaadi ilmin wa amal li wajhi rabbika faqat azza wa jal mu ne wadum te na ngay sax ala zdiyaadi ci dolleeku saa su ne ilmin xam-xam waa amal ak jëf yoo xam ne loolu lépp ngir lan li wajhi rabbika ngir sa nekk-nekk boroom na sa ngam ngërëmu sa boroom képp na boroom bi képp tabaaraka wa taala tax sa yokku sa sàkku yokku ci xam-xam ak jëf ngir sa boroom faqat moom dong azza màgg na wa jalta du azza tedd na wa jalta màgg na mu ne idil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmani xaytu qasada mu ne idil muridu ndax ki nga xam ne moo nam ma dem ci boroomam mooy taalibe bi mooy tamit sëriñ beeg ñépp ñi nga xam ne képp ku nam dem ci boroom laa yuridu nekkul di namm ma abada ba faw xayra lu dul rida rahmaani ngërëmu borom bi nga xam ne moo fees dell ak ne haythu qasada fu mu man di jublu loolu mooy bu busolam mooy li nga xamante ne jullit lépp xam ne moom lay yëngu moom lay teg ay dalam ak lépp lenn dong la ci war a seet moom la ci war a ut mooy bu ma ci amee ngërëmul yàlla doy na ngërëmul ku ci topp baax na bu dee nag ñàkk ngërëm ngërëmu ku ci ñàkk ginnaaw ba ma amee ngërëmu yàlla tamit tampi wàññiwul dara kon mu ngi noonu foo man di nekk nag jaamu yàlla moom fépp nga koy defee ridal rahman amul naan bu ma newee Sénégal ma nekk ci ridal rahman bu ma newee nag orop foofu moom dëkku ñoo xam ne ay nasaraan lañ gëmuñu nga nekk ci leneen di rida ridal kaafiri déedéet xaytu xasadaa foo mën a jublu ridal rahman mooy sa busal waaw mu ne fa fi kalaami sheykhina almuxtaari asayidil kunti dil anwaari fa taalabu raaxati fi daaril gurur fadixatan yowma alqiyaamati yasiir mu ne fa fi kalaami sheykhina almuxtaari nekk na ci suñu ca la nga xamante ne nii waxu shaykhina suñu sëriñ ba al-Mukhtar muy al-Mukhtar ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Kunti radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa al-Mukhtar ibn Ahmad ibn Abi Bakr génn àddina la ci ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam al-Kunti radiyallahu ta'ala anhu mu ne nekk na ca waxam moom suñu sëriñ boo bële al-Mukhtar al-Kunti radiyallahu ta'ala anhu moo ana moo ca nekk mu ne moo xam ne moom mëne muy Cheikhina suñu sëriñ al Muxtaar as Sayyidi ka nga xam ne sangal al kuntiyu koñoo ca waa kuuca al waa kunta vil anwaari borom leer ya lan la lan moo fa nekk mu ne fa talabu raaxati di sàkku li nga xamante ne mooy nooflaay sàkkuk nooflaay fii daaril xuruur ci këru waraate gii kërug waru gii kërug waru gii di àddina fadihatan loolu moom ak gàcce dong la lay jëlal la lay la lay indil la lay bijjil yawmal qiyaama mooy bésub taxawaay wa yasir moom lay mujje waaw di sàkku li nga xam ne mooy ak raaxa ak nooflaay ci kër goo xam ne kërug wore la ay way yow kooku xamal ne yawmal qiyaam ci gàcce la la jëme mu ne walaa yaxurraka maqaalu nnaasi hada alfata min akyasi la mu ne ba looloo tax kon falaa fa walaa yaxurraka de bu mu lalu wor mukk maqaalu nnaasi wax yi nit ñi li wax ci yow naan hada alfata waay waay jilis tam waay min akyasil akyaasi bokk na ci ñi gën muus ci jamonoom mooy ñi gën muus gën a brillant rëy xel ci jamonoom ndax moom ku brillant la ku ku ku màgg gi mu ne loolu nag la wor mooy li nit ñiy wax fii yooyu yëpp la lay wax mooy yow doy lool li borom bi xam ci yow ak li nga xam ci sa bopp loolu na la doy nga fexe li ca baax nga sant yàlla yokk ko li ci yées nga fexe tuub ko te yéwénal ko te nga bàyyi li nga xam ne nit ñi xamul ci yow dara moom lañ lay tagge loolu daal la la fii la fiy leeral fii nii yëpp dinañ ci ñëwaat ci bii di ñëw insha allah taala wallahu taala a'lamu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa